نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب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 wa radiya allahu tabaraka wa taala an qutbil aarifiina wa imaami siddiqiin mawlaana abil abbaasi ahmad ibn muhammad atijjaani wa xulafaa'ihi almuhtadiin wa ahli tariqatihi alfaa'iziina arraabihiina amma ba'du ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi woon ba tey ci aljaami as-saxiix bu al imaam abu abdullah muhammad ibn ismaa'iil al buxaari alayhi rahmatu wa ci kitaabul ilm ci suñu jotaay bi weesu gisoon nañ ci baabu kayfa yuqbadul ilm manto ana naka la ñuy ngëbee xam-xam nga xamante ne indi woon na ci waxu sayyidina Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu taala ak digle gi nga xam ne moom la doon digle ngir ñu mën a téye xam-xam ñuy mën di teg ay jotaayu xam-xam ak di bind ay wax yenent bi sallallahu alayhi wa di indi xam-xam ngir tamit ñu tasaare ko ba pare di tasaare ay jotaay yoo xam ne jotaay yoo xam-xam la su ko defee xam-xam bañ a réer bu ko defee mu bañ a sànku ngir ne xam-xam du sànku mbetee mu nekk loo xamante ne dañ koy beru dañ koy beru di ko di ko wax maanaam di ko mu nekk lu ñuy beroo aka di ko nëbb mun daal di indi tamit xadis bi nga xamante ne moom la moom moom moom mooy maanaam mooy nettali googu mu indi ko ci ay ci asaanidam yi mu ne ko noonu indi na càllale ci maanaam xadis boo xamante ne moom mooy bu sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu taala anhu nga xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daf leeral ana naka la ngëbug xam-xam googu di ame maanaam bu ñuy yëkkati xam-xam mu ne yàlla kat du yëkkati xam-xam yi fekk daf koy rocc rek ci xolu boroom xam-xam yi noonu ci seen dënn yi déedéet ni nga xamante ne noonu lay yëkkatee xam-xam yi moom mooy ni muy ngëbee ñi nga xamante ne ñoom ñooy borom xam mm-hmm. mu ne xatta ida lam yubqi aaliman ja'ala an-naasa ru'uusan juhaalan fa aftawu an-naasa bi ghayri ilmin fa dallu wa mu ne mbete xanaa mu nekk ñoo xam nit ñi maanaam jël ay nit ñoo xamante ne dañ leen wóolu mais ñu nekk ay kilifa ñoo xamante ne ñoom dëgg-dëgg ay ñu réere réer lañ xamuñu bu ko defee ñu daal di ñu ubbee nit ñi ci loo xamante ne du tegu ci xam-xam su ko defee ñu daal di sànk bu ko defee ñu daal di sànkaate gisoon nañ tamit xadis bi nga xamante ne ma bunt bi nga xamante ne moom mooy baabun hal yuj'alu lin nisaai yawmun ala xidatin ala ala xidatin fil ilm maanaam buntu ndax bor nit jigéen ñi def na leen sampal ab bës boo xamante ne dañ leen koy beral ci bunt xam-xam maanaam mu ci wax tamit di leeral ne loolu dañ koo war di def wala boog bu fekkente ne am na lu war a tax ñu mën koo def maanaam boobaa dañ koy def boobaa mu daal di indi tamit xadis bi nga xam ne mooy xadis sayyidina Abu Sa'id al-Khudri bi radiyallahu taala anhu nga xam ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daf leen a beraloon euh, jotaay ak li nga xamante ne moom jàngale yu am solo yi nga xamante ne moom la leen jàngaloon naka noonu in Euh, càllale hadis boobu indi na ko ci yeneen ñaari càllale ba pare jeexal ci ñaari càllale ba noppi jeexale ko ci riwaaya boo xamante ne mushahada la bu sayidna abu hurayrata radiyallahu taala anhu niki noonu gis noonu baabu man sami'a shay'an fara euh, man sami'a shay'an faraja hatta ah, fiihi hatta ya'rifa walam yafhamu man sami'a shay'an walam yafhamu faraja fiihi hatta ya'rifa maanaam buntu ki nga xamante ne dafay dégg dara waaye te déggu ko bu baax amu ci maanaam comprendre ko bu baax mu daal di ciy dellu siwaat mbete mu daal di koy comprendre maanaam mu daal di koy xam bu baax a baax gisoon nañ ci xadis bi nga xam ne moom mooy xadisu sayyidata Aisha radiyallahu taala anha bi nga xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wa ko dégg dafa dégg yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne man xuusi ba zib te loolu moom aadaam la woon mooy ne su déggul dara su comprendrewul dara daf ci wëlbatiku laajaat ko mm-hmm. mu daal wax ne man xuusiba uzziba képp koo xamante ne dañ la dañ la caytu dañoo caytu say mbir rek def na la mbugal mu ne sayyidat Aisha radiyallahu taala anha ne man ma ne yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam xanaa du borom bi buur yàlla subhaanahu wa taala moo wax ne fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasira maanaam xel sef na ko atte atte bu woyof mm-hmm. mu ne nag boro yonent bi sallallahu alayhi wa salaam leeralal ko ko ni ko loolu mu ne ko innama dhalika al ard loolu de gaaral gi la waaye mu teg na ne walakin man nuqisha al xisaaba uzib wala boog man nuqisha al izaab man nuqisha al waaye képp koo xamante ne dañ ko luññutu dañoo luññutu ceytu gi nga xamante ne moom lañuy ñuy ceytu ay mbiram boobaa dañ koy daal di xalaat xadis bi kon bokk na ci li nga xamante ne ba tey moom lañ ciy jàngee moom mooy ne moo mooy ne diine du tegu ci xelum kese mhm. maanaam mënoo jël ñëw taxaw rek maanaam indi sam xel rek jàpp ne man daal lii diine ji nangam daal am na waaye loolu yan wut maanaa mhm. wala boog alquran wax na nangam wala boog am na xadis wax nangam waaye loolu yan wut maanaa mhm. loolu <clears throat> diine mënta tegu ci loolu ngir ne bu doon bu doon loolu kese la sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha bu déggee wax ji rek du fi nekk di ko laajaat beneen bi ci ngir ne te loolu beneen mbir la boo xamante ne bu rëy rëy la ndax bari na ñoo xamante ne day am loo xam ne dañ koy réeri ci wàllu diine ji wala boog diine ji wax dara ñoom ñu jàpp ne loolu yanuwul maanaam fekk seenum xel moom maanaam li xel yanuwul lii fekk seenum xel ñoom moo attanut wax jooju waaye ñoom seenum xel ñàkk koo attan tekkiwul ne loolu bokkut ak maanaam xel àttanu ko ngir ne seenum xel moom moo doyadi bokk na tamit ci li nga xamante ne tamit te loolu lu mat a bàyyi xel la ci jullit ngir ne jullit dafa war a bàyyi xel boromam subhaanahu wa taala su waxee yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax mbir mi ñëw ci anam gu leer te maanaam daf ko war a nangu waaye bañ def ko mu'tazila yi ni nga xamante ne moom mooy seen pas-pas ci buntu boobu maanaam ndax ñoom dañoo jàpp ne xadis beneen am na juróom-benneelu condition pour mu wér mooy na dëpp xel waaye problème fi muy nekk mooy comme li wol sama mbokk wolof yi di wax rek ne bu xel doon jaay ku nekk maanaam day lamb parce que ku mm-hmm. nekk sa xelum bopp moo la doy kon nan lañ mën a waxee ne nangam dëppoo naa ak xel wala nangam dëppoowul ak xel loolu fu ñu fu mu tegu ci lan lay bu fekkente ne kenn ku nekk sa xel moo la doy mm-hmm. kon anan ci lan la ñuy teg ne lii dëppoo naa ak xel ak lii dëppoowul ak xel bu fekkente ne alquran dafa wax wala wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax bu fekkente ne amuñu ci dégg-dégg dañuy wax ne ah lii man xamuma ko waaye munoo ne lii yanuwul maanaam loolu mën mënoo ko wax yàlla nañu yàlla sàmm euh, bokk na tamit ba tey ci liñ ci liñ ciy jànge moom mooy comme niñ ko gisee woon ci suñu jotaay bi weesu mm-hmm. mooy liñ ni nit ki war a nekkee koo xamante ne dafay war di am maanaam euh, yeewute te di bàyyi xel ba lépp loo xamante ne comprendre ko mu ci dellu siwaat waaye bu mu ci dellu siwaat dellu siwaat goo xamante ne xeetu yàq temps ak yu mel noonu léegi ñu gis insha allahu taala baabun bunt li yub li yuballighil ilma mu ne bunt bi mu ne li ngir mu ne na jottali maanaam ndax laam bi laamul maanaam na jottali al ilma xam-xam ashaahidu aji fekke ji maanaam loolu lañ ci namm amooy alxaadir ashaahidu aji fekke ji aji teew na na jottali xam-xam bi al-ghaib ki nga xamante ne moom moo ji ki ki fàddu mu ne qaalahu ibnu abbas mu ne mawlaana abdullah ibnu abbas radiyallahu taala anhuma ibnu abdul muttalib radi albahr xabrul umma wa tarjumaanul qur'an moom moo ko wax an nabi jële ko ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam xadis allahu taala daan ci ñëw ci bi amma lii nga xamante ne moom la wax fii ne li yuballigal ilma maanaam yokk gi nga xamante ne moom la ci yokk xam-xam maanaam loolu ñëwul ci riwaayaat yooyu noonu waaye nag imam al buxaari rahimahullahu taala daf koo tuddee nii ngir wane ne li ñuy jottali loolu mooy jëmmi xam-xam maanaam de jëmmi xam mooy waxu yàlla ak waxu yeneen te bi sallallahu alayhi wa sallam ngir ne moom mooy cosaanu xam-xam te ñoom ñooy ndeyu xam-xam yépp te xam-xam yépp ci foofu la ñuy ballee waaye tamit képp koo xamante ne da ngay jottali wax maanaam li nga xam ne moom lañ la wax ne na nga koy jottali du n'importe quoi maanaam am na yoo xamante ne daanaka jarta nettali jarta jottali parce que euh, daanaka masalan mës naa dem Paris jarul nettali man mës naa dem Paris loolu jarul kenn di dem di ko nettali parce que bariwul solo li am solo du loolu xam-xam la ñuy jottali maanaam loolu looy leeral foofu maanaam bu kenn di jottali loo xamante ne dëgg-dëgg taxu koo bari solo mm-hmm. mu ne bil isnaadil muttasil fi awwal kitaab ilay qaala xaddathana abdullah ibnu yusuf te moom mooy at-Tinnisi muy sëriñu imaamu malik bu imaamu al buxaari di taalibi imaamu malik boobu rahimahullah te xadisami imaam ci muwatta nekk ay xadis yu wér-wér dàkkante moom mooy abu muhammad al al al kalaa'i ad-dimashqi al misri rahimahullah mm-hmm. mi génn àdduna deux cent dix-huitième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa moo tax ci ñi gën wir ci waa Sham ñoom moom ci la bokkoon comme ni ko imam al-Bukhari rahimahullahu taala waxe Yaxya ibn Ma'in ne amul kenn koo xamante ne moom mooy solo Muwatta ku gën a dëgër kii nga xamante ne moom mooy Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi rahimahullahu taala al imam az-Zahabi rahimahullah daan ne al sheykhul imam al xaafizul mutqin ne nekkoon moom euh, euh, mooy sëriñ bu mag boobu di imaam nga xamante ne bu ku mën a wottu kooku nga xam ne dafa dafa téye bu baax anam gu rafet ni nga xamante ne lu rafet noonu la mokkale mu ne qaala xaddathani allays te maanaam sëriñ bi boo xoolee lu ci ëpp day solo di jële ci muwatta di jëlee ci sëriñam bi waaye fii nag moom dafa solowee ci imaam allays te moom mooy allays ibnu saad euh, ibnu abdurrahman al fahmi muy dàkkantala mooy abul xaaris almasri rahimahullahu taala moom jot nañoo wax ci ay jaloorem ak màggaayam rahimahullahu rahmatan waasia moom mu ngi génn àdduna quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam am nañu ne quatre-vingt-treizième bi la mu ne qaala xaddathani said te moom mooy said ibn abi said al-maqburi rahimahullah am na ci nusax yi yoo xamante ne ci riwaayaat yi maanaam said dafa bind huwal huwa ibnu abi said maanaam moom mooy doom moom mooy ibnu abi said al-maqburi rahimahullahu taala loolu nag imam al su waxu ko comme ni nga xamante ne noonu lañ ko leerale woon ci suñu jotaay yi weesu ne saa yoo xamante ne dañuy gis wax ju mel noonu du ne taalibe bi moom moo ko wax waaye ñi nga xamante ne ñoom ñooy taalibe yi sëri taalibe yi taalibe bi wala boog lu gën a te kaw taalibe yi taalibe bi ñooñu ñoom ñoo ko wax mu ne kon moom mi ngi génn àdduna cent vingt-troisième année ginnaaw gàddaay yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom mu nekkoon kon koo xamante ne ku dëgër a dëgër la woon euh, moom mu ne mu ne qaala xad mu ne an abi shurayh te abu shurayh moom mooy abu shurayh alxuzaa'i rahimahullahu taala euh, euh, radiyallahu taala anhu alkaabi aladawi alxijaazi nga xamante ne ci saxaaba yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama la bokkoon nga xamante ne moom euh, bokkoon na ci maanaam euh, moom bi mu ñëwee di tuub si dugg ci lislaam abul xakam lañ ko daan wax waaye yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo ne ko euh, naka nga mu ne ko abu naka lañ lay dàkkantele mu ñu nag mu ne abul xakam mu ne ko déedéet bul jël baat boobu ndax allahu huwal xakam yàlla moom mooy ki nga xam ne moom mooy kii tëral àtte te xereñee àtte léegi ndax lu tax ñu ko daan wax abul xakam ngir ne moom seen waa dëkk ñoom dañ daan bàyyi xel maanaam ay waxam maanaam lu mu àttee ci ay ci waxam rek ci seeni waa dëkk rek ñoom loolu lañ daan àtte woo ngir ne dañ daan doyloo ay xalaatam bu baax a baax a baax léegi nag loolu moom moo taxoon ñu ko daan dàqantelee abul xakam waaye nag bi nga xamante ne moom la ñëw ci yenente bi sallallahu alayhi ci la ko wax ne ko déedéet bàyyil loolu kan am nga ay doom mu ne ko waaw mu ne ko kan moo ci mag mu ne ko Shurayh mu ne ko kon nag nañ lay wax Abu Shurayh radiyallahu taala anhu moom mi ngi euh, ci maanaam tabaqatu xandaq yi ne yi la bokk maanaam mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo tuuboon lu jiitu fatxu Makka maanaam lu jiitu fat fatxu Makka maanaam ci jamonoy xandaq moom ci jamono jooju la tuuboon euh, mi ngi génn àdduna euh, Euh, soixante-huitième année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci li gën a siiw am nañu ne cinquante-huitième année la génn àdduna waaye li gën a dëgër incha allah mooy ne soixante-huitième année ci la génn àdduna mu <coughs> ah, ndax ndax ndax ndax ndax euh, ndax maanaam euh, soixante du du génnul àdduna cinquante-huitième bi ngir ne booba ndax xew-xew bii nga xamante ne moom moo am nii xew-xew bii nga xam ne moom la ñuy nettali da koy tegtale ngir ne xew-xew bi mi ngi am ci bi Yazid jëlee nguur gi mooy Yazid mois Muawiya bi nga xamante ne moom ci la jël nguur gi ci la euh, xew-xew bi amee kon mënul nekk ne te Yazid mi ngi koy jël ci début soixantième année yi maanaam kon mënul nekk ne moom cinquante-huitième année la génn àdduna loolu manuta ne kon loolu moom moo tax mu ne an mu ne kon Abu Shurayh radiyallahu taala anhu mu ne annahu kaala nee na dafa wax li Amr ibn Sa'id te moom mooy amr ibn said ibn al-aas ibn said ibn al-aas ibn umayyata al-qurashi moom nag al umawi maanaam moom dañ koy wax al ashdaq moom nag ku xawoon a doy waar la euh, te comme ni al imam al-hafiz ibn hajar rahimahullahu taala wax la maanaam dafa ne moom day ci na yi la bokk waaye nekkul koo xam ne ci taabiina bi ihsaan yi la bokk maanaam doo topp maanaam ci taabii yi la bokk ngir ne gis na saxaaba yi radiyallahu taala anhum waaye bokkul ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo toppoon saxaaba yi ci rafetal radiyallahu taala anhum euh, kon moom dafa nekk tamit koo xamante ne liñ liñ ko xamee woon moom mooy wor wor daf daan wore maanaam ngir ne wor na tamit ki nga xam ne moom mooy Abdul Malik euh, bi nga xam ne bi mu ko woree euh, mu daal di koy tëj tëjlu ko ba mu génn àdduna ci njaal bennu atum maanaam soixante-dixième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jamono Yazid moom la ñu dénkoon maanaam euh, euh, madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ci waa banu umayya ci jamonoy nguur googu moom nag jamono jooja euh, bi nga xamante ne moom la xew-xew boobu amoon maanaam bi nga xam ne moom la Yazid jëloon nguur gi ab nga xam ne Abdullah ibn Zubayr radiyallahu taala anhuma moom àndul woon ci nguur googu boobaa nag léegi loolu moom moo tax nag moom nag mu ne ah comme yow àndoo ci nguur googu léegi yow dañuy mu moo tax ñu mu daw ci kaaba gi bi mu dawee ci kaaba gi ja maanaam euh, ngir làqatu foofu waaye comme kaaba gi Makka dëkk la boo xamante ne moom dafa xar dañ ko ormal maanaam dafa am benn xorma bu xorma bu nekk ci moom loolu moom moo tax kenn waru faa rey kenn waru faa def dara maanaam yi nga xamante ne am na yu bari yoo xamante ne dañ ko fay tere ngir xorma bu mag bi nga xam ne moom la dëkk bi am maanaam ci xew-xew boobu ci lay waxee nii mu ne wa huwa te moom mi ko koy wax fekk yabasu mu ngi yónni albuus albuusa moom mooy ah, gàngoor gi mooy armée ba moom lay yónni ila ilaa makka maanaam jëme ko ca makka mu ne ko idan lii maanaam fekk mu ko koy wax maanaam mu ne ko nag idan lii jox ma ndigal ayyuhal amiru ay yow njiit bi maanaam nga gis ne fii kàddu gi dafa am wax jo maanaam kàddu gi dafay leeral ne maanaam teggin gu mag gi nga xam ne moom la saxaaba yi radiyallahu taala anhum amoon nga xamante ne bu ñu taxawee ci kanamu buur du ñu ñëw di ko di di di féttirlu ci kawam ak di jaay ak doole ci kawam wala boog ñuy wane ni ñoom daal ñoom ay sëriñ lañ eh, loolu déedéet maanaam ni nga xamante ne noonu la ñuy waxee ci kanamu nguuru maanaam ci kanam koo xamante ne dafa yor kilif kilifteef maanaam dafa am xorma bu mag boo xamante ne moom la ñuy waxee ak moom te lii benn la ci tegtal yi te képp koo xamante ne da ngay gis waxu yee saxaaba yi radiyallahu anhum da ngay gis lool mu nekk seen doxalin maanaam moo tax mu ne ko jox ma ndigal maanaam benn bu njëkk bi moom mooy la fait ñëwul rek wax ko ko maanaam gis na ni pourtant kii li mu nekkee jaaduwul waaye ànd ak loolu yépp au lieu mu ñëw ne ko ah yow li nga nekkee jaaduwul nangam nangam ah, waaye dafa ñëw ne ko ah waaw man de maa ngi sàkku ndigal ci yow ba pare loolu noonu la ko ko waxee benn ñaareel bi ci des mooy woow gi mu ko woowee ci kilifteef ni ko ayyuhal amiru maanaam mooy ay yow mi nga xamante ne yow yaay commandant bi yow yaay euh, yow yaay président bi ma yow yow njiit li maa ngi wax ak yow di di di di di la sàkku ci yow ak ndigal mu ne ngir lan mu ne ko uhaddisuka ma waxtaan ak yow ma waxtaanal la xawlan wax joo xamante ne xaama dafa taxaw bi yii ci wax jooju annabi yu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam alxada ca ëllëg sa min yawmil fatxi ci bisu fatxu makka maanaam ginnaaw bi nga xamante ne dafa ubbi makka dem ca ëllëg sa taxaw gi nga xamante ne moom la taxaw daal di def am discours boo xamante ne moom la def may ma ndigal moo wax la ko te li nga xamante ne moom la ñu xam moom mooy ne digle lu baax ak tere lu bon jarul laaj ndigal waaye ànd ak loolu yépp mu am teggin gi nga xamante ne moom la waxe ak moom comme ni nga xam ne noonu la borom bi subhaanahu wa ta'ala wax ak yent yàlla Muusa ala nabiyina wa alayhi afdalu salaatu bi mu naan ko idhab ila na innahu tagha ba pare teg tegal ko ci ne fa qul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fa taxsha mu ne def ni ko demal ci na moom de ku beew la déjà kon xam nañ ni ku beew lañ war a amal affaire te buur la waaye nag booy wax ak moom comme kilifa la dafa am nu ñuy waxee ak moom mu ne ko faqul wax ko ne ko halaka eh waaye ndax yow de mën nga maa may rek ci yow ni nga bu ko defee ma am faveur yow nga daal di am njariñul anta zakka ci nga daal di nga mën a sell maanaam est ce que bëgg nga rek maanaam nu ñu ma ma ma xamal la loo xam ne ma wan la yoon woo xam ne soo ko xamee yow da gën a sell da ngay gën a baax rek wa ahdiyaka bu ko defee ma gindi la ilaa ko jëm ci sa borom fataxsha bu ko defee nga daal di bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi gën a kawe ci ñi yàlla ndax mën nga maa may loolu maanaam nga gis ne kon waxewul ak moom waxin woo xamante ne waxin wu dëgër la wala wu ñàkk teggin la loolu moom mooy li nga xamante ne moom la comme ni moom la sayyidna Abu Shurayh radiyallahu ta'ala anhu def bi mu waxee ak moom noonu mu ne nee na ba pare mu teg ci ne sami'tuhu wax jooju yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax mu ne wu man maa ko dégg dégg sami'tuhu dégg na ko uznaaya sama nopp yi maanaam sama nopp yii ñoo ko dégg wa waahu te takk na ko qalbi sama xol wa absaratu te gis na ko ay naaya sama bët maanaam wax ji maanaam dëgër gi mu dëgër mooy ne yenent bi sallallahu alayhi wa bi mu taxawee di ko wax man de sama nopp yi li mu wax moom maa ko dégg mooy ne amul benn intermédiaire sama diggante ak moom bi nga xamante ne moom la koy wax waaye tamit sama sama sama bët yi mi ngi doon jàkkaarloo ak moom waaye tamit sama xol ñàkk na dëgg dëgg sens bi ngir ne bàyyi naa xel bu baax lii maanaam lii lépp ngir leeral ne maanaam lii ay bunti xam-xam la maanaam kon ngir ne bu fekkente ne nit ki li muy wax maanaam dafa toog concentré wu jàkkaarloo ak ki di wax maanaam ki di jàngale mu jàkkaarloo ak moom di dégg li muy wax mu koy xool maanaam bu boobaa day gën a takk wax ji maanaam takk gi nga xam ne moom lay takk wax ji bokkut ak bu fekkonte ne nit ki day wax mu daal di détourné wu nekk ci leneen wala boog mu toog di xool leneen wala boog mu fixé wu ci leneen bu boobaa lool bu boobaa lool du mën a yem ñaareel bi ci des moom mooy ngir dëgëral wax ji ne mu leer ko ne lii nii di dama koo dégg maanaam te it du loo xamante ne dama koo dégg dégg gi am lu ma ci rëcc déedéet maanaam moom moo tax mu daal di indi mbooleem circonstances yi nga xamante ne moom la amee rek ngir mën ko koo wax ngir rek bu ko defee. Euh, Amr na Sa'id di mën a dégg wax ji déggin woo xamante ne day daal di xam ni kii kat lii mu wax lépp dëgg la amul dara loo xamante ne lu ci ñaaw la wala amul dara loo xamante ne lu ci wàññeeku la mu daal di ko ci tegal ne ko euh, ne ko xëy na ja maanaam ne ko am kon mu ne ko dégg na ko maanaam sama nopp yi samiatu dégg na ko usunaaya sama nopp yi wa waaahu te takk na ko xal bi sama xol wa absaratu te gis na ko ay naaya sama ñaari bët yi xiina jamono ji nga xam ne takallama moom lay kàddoo woon bi ci moom mu wax tàmbali ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxe mu ne xamidallaha dafa sant buur yàlla subhaanahu wa taala wa asnaate mu bàkk kañaale yi ci moom maanaam lool tamit di aada ci yenent bi sallallahu alayhi wa saa yoo xamante ne dafa am lu muy wax day tàmbali d'abord ci sant yàlla bàkk ko kañ ko loolu nag moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim gis aada boobu ak naka noonu moo tax ñu teg loolu ak naka boolem boroom xam-xam yi dëppoo nañ ci ne ginnaaw loolu li ci yelloo mooy julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam laata ngay daal di wax li nga xamante ne moom ngay wax comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon ci xadiis yi weesu mu ne summa topp xaala mu wax moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daan ni inna li wér boor mooy makkata muy makka xarramaha ormal na ko allahu bur yàlla te nekkut ne yu xarrim haa daf ko ormal an naasu nit ñi maanaam walam yu xarrim haa te ormalu ko woon ci njaalbeen an naasu nit ñi loolu la ci jublu maanaam mooy ne makka ya euh, euh, yàlla ci boppam moo ko xormaal maanaam comme ni nga xamante ne tamit noonu la ñëwee ci beneen xadis mooy bis bi nga xamante ne mooy yawma ma allahu samawati wal arda bis bi yàlla di bind asamaan yeeg suuf si ci la yàlla xormaal makka mu nekk dëkk bu ñu ormaal moo tax maam aadama bi mu wàccee moom moo njëkk tabax kaaba gi ginnaaw gi dëkk après bi mu daanoo kawaa'id yi maanaam fondement wu euh, kaaba gi moom la maam Ibrahima alayhi salaam moom lañ ko woon mu tabaxaat ko maanaam ngir orma googu ba pare ci yeneen i xadis mu ne maam Ibrahima alayhi salaam moom moo orm arma ormal kaaba gi maanaam moo ormal tamit dëkk bi Makka. te loolu yëpp kon day tegtale ne ñi nga yar te loolu ci ndigalu borom bi la ko defee subhaanahu wataala yii yëpp dañuy tegtale ne maanaam ba pare ginnaaw gi yenent bi sallallahu alayhi wa sallam wëlbati ko ormaalaat ko maanaam mu nekk kon mbir moo xamante ne kon du nit ñi ñoo ko ormaal du nit ñi ñoo toog décider ni dëkk bii dëkk bu ñu ormaal la déedéet yàlla ci boppam moo ko def mu ne kon nag mbir mi noonu la demee moo tax loolu nag léegi lan mooy conséquence xorma googu nga xam ne moom la dëkk bi am mu ne falaa yaxillu du dagan limri in ñeel as ñeel benn waay as cam yuminu boo xam ne gëm na billaay ci buur yàlla wal yawmil axir ak bis bu mujj bi maanaam mu jiital wax ji nga xamante ne danaan képp ku gëm yàlla ak bis bu mujj bi maanaam ngir ne ku gëm yàlla yàlla rek ñor la dafa am loo xamante ne moom ngay mel niki noonu képp koo xamante ne bis bu mujj bi dina ñëw te bis boobu moom mooy bis ba ñu lay fay ni ëllëg am na allaaxira am na boobaa itam day am mbir yu bari yoo xamante ne da nga ko bàyyi xel ngir ne ku yeewu ku ne maanaam day bàyyi xel ne ëllëgam mu mu muy gën maanaam nu muy sàmmee ay ëllëgam ak nu mu koy waajale daf koy bàyyi xel mu ne an mu ne yelloowul kon képp koo xamante ne gëm na yàlla ak bis bu mujj bi an yasfika ci muy tuur bihaa ci moom da ci ci ci dëkk bi muy makka daman ak deret maanaam kon tuur deret daf cee xaram te tuur deret googu nag moom mooy rey nit loolu déjà benn la rey nit naka jekk dafa xaram ci fu mu mën a doon waaye ci Makka ci la gën a garaawe maanaam ngir ne nit ki bàkkaar bi nga xamante ne moom lay def ci fu deme nekke Makka ak Madinatul Munawwara ala sakiniha afdalu salaatu wassalaam bokkul ak dëgg-dëgg bàkkaar bi nga xamante ne moom la nit ki di def ci beneen dëkk ak bu mu mën a doon maanaam masalan tey nit ki bu fekkente ne dafa dafa jël butéelu sàngaram naan ko ci place boo xamante ne maanaam euh, maanaam bërëbu texee xeeti kaay la maanaam bokkut ak bu fekkoonte ne dafa jël butéelu sàngaraam dem ba ca biir jàkka ja naan ko fa yooyu yëpp du ñu benn et cetera ak yeneen xeeti bàkkaar yu mel noonu kon loolu moo tax maanaam kon nag dëkk boobu benn tuur deret naka jekk dafa xaram fu ne waaye dafa gën a xaram foofa waaye deret ji ba ci as maanaam mooy rëbb daf ciy duggaale maanaam xaram bi nga xam ne moom la xaram ñuy rëbb d'ailleurs fiir sayd sax dafa xaram foofu maanaam masalan mooy nga dàq comme am an loo xam ne dañ koy rëbb daal di dugg ci dëkk bi Makka amoo droit masalan dàq ko même nga dàq ko doo amoo droit bi maanaam naka noonu comme masalan picc yi bu ñu nekkee ci seen kaw garab yi ci kaw garab wala yu mel noonu wala ñu nekk fenn yow même ñooñu sax amoo droit dàq leen maanaam xattaa loolu dañ ko ci dugalaale maanaam nga gis ne kon ngir xorma gu mag gi nga xamante ne moom la dëkk gi am orma moo tax loolu tamit dañ ciy jàngee ni bërëb boo ko fonkee ak dëkk boo ko fonkee niki noonu nit boo ko fonkee képp ku làqatu ci foofu képp ku làqatu ci kooka rek da ngaa war a ormal loola loolu itam maanaam tamit dañ ciy xamee ni ku ñu ñaan njekk itam donc maanaam te kala nekk koo xamante ne ku ñu ormal la loolu tamit da koo war a jox njekk googa mu ne wala yaadira te deefu ci dog bi haa ci dëkk bi sajaratan garab maanaam mooy garab amoo droit dog ko ci euh, naam am na ci yeneeni xadis boo xamante ne ba ko yenent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee daf ne illal isxira ya rasulallah illal isxira maanaam isxira moom mooy ak xànc ngir ne nit ñi dañ koy soxla ngir mën a takk seen yenn gàncax gi wala seen yenn euh, yi nga xamante ne moom mooy mooy saaku yeeg ak yu mel noonu waaye lépp lu dul xànc yi mooy yu mel noonu rek loolu moom dafa nekk loo xamante ne dañ koy tere mu ne fa in bu fekkente ne nag ahadun am na kenn koo xamante ne te raxasa dafa woyofal dafay sàkkoo woyofal liqitaali maanaam ngir xeex gi nga xam ne moom la xeexoon rasulillahi ndawal yàlla le sallallahu alayhi wa fii fiihaa ci biir dëkk ba moom makka fa fa quulu nee leen ko maanaam képp koo xamante ne li muy laye mooy ne ah pourtant yow fatxu Makka de yenent bi sallallahu alayhi wa sallam demoon na xeexi jafa bu boobaa na ngeen ko tontu nee leen ko inna allah li wér boor mooy buur yàlla xat dëgg-dëgg adan azina joxoon na ndigal li rasulillah li rasulihi ñeel ndawam li sallallahu alayhi wa sallam walam yazante musul te jox la lakum ñeel leen kon nag euh, loolu lañ ko ci xame mooy lépp loo xamante ne jagle la boo xam ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam daf koo jagoo maanaam du rek ci lii mais lépp loo xam ne jagleem la maanaam ñu xam ne lii dafa bokk ci xasaa'is rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci xusuusiyaatihi sallallahu alayhi wa sallam mooy ay jagleem yoo xam ne moom borom bi moo ko ko may bu boobaa du dagan nit ki di ko layee maanaam di ko argumenté naan pourtant yenent bi def na nàngam sallallahu alayhi wa sallam wala bi wax na nangam wala yenent bi demoon na bërëb sàngam wala def na fa nangam comme fii mu ne nee leen yàlla yàlla jox na ndigal yeneent bi sallallahu alayhi maanaam permettre na ko jox na ko permission waaye yéen ñi moom permettre wu leen loolu mu ne bu ko defee mu ne wa innama te li am ba des mooy e, azina moom buur yàlla jox na ndigal lii ñeel ma ñeel na fii haa ci ci moom ci dëkk bi ma def loola saatan ab waxtu maanaam ab diir su ndaw min na xaarin ci bëccëg maanaam ci bëccëg ak diir fu ndaw benn moment rek ci bëccëg gi la rek la ma ko digal maanaam yëgul sax guddi hmm. bi ma dugg see ci dëkk bi balaa tàkk balaa balaa jant bee so fekk na loolu ndigal loolu mu ma joxoon maanaam mooy permission ndigal bi tekki du ndigal bi tekki euh, ordre wala commandement waaye ndigal bi tekki permission hmm. wala autorisation maanaam ndigal boobu la mooy izn hmm. maanaam boobaa mu ne ko ndigal boobu loolu rek loolu la ma la ma jox ndigal ci loola kon euh, fii ba pare bu ñu xoolee yenent bi sallallahu alayhi wa loolu nga xam ne moom la ko borom bi subhaanahu wa joxoon ndigal maanaam defu ko woon ngir ne daf koo permettre rek ngir muy dem di xeexi ji noonu déedéet waaye dafa doon waroon a setal dëkk bi maanaam ak dëkk bu xormaal bu ñu ormaal boobu mu yónni ko moom sallallahu alayhi wa sallam yabal ko ci bis boobu ngir mu génnee mboolem li nga xamante ne mooy xërëm yi ak mboolem yi nga xamante ne euh, ay ay ay ay yuy tilimal dëkk bi la ci wàllu pas-pas ak ci wàllu euh, diine loolu moom moo tax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam borom bi subhaanahu wa taala joxoon ko ndigal loola te loolu kon dafa leer ñu ñu xam maanaam mu nekk lool mu ne waaye summa topp nag aadat mu delluwaat xormatuha ak xormaam al bis ni ki tey ka xormatiha keem ma ba mu amoon bil am si ca ca ca ëllëg ca ca ca ca ca démb sa maanaam ca démb sa mm. mu daal di ciy teg ne yenent bi sallallahu wa sallam teg ci ne wal yu balligh te na na jottali nag ashaahidu aji fekke ji alxaa'iba ka nga xam ne mooy aji fàddu di mm. ki nga xam ne moom moo fekkee li wax ji na ko jottali képp koo xamante ne fekkewu ko maanaam loolu nag moom mooy kon maanaam lii mu baat bi moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi xadis bi ci bunt bi ngir ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am njàngale mu am solo boo xamante ne moom la jàngale mooy makka dëkk boobu ak ni nga xamante ne mooy xorma gu mag gi nga xam ne moom la am maanaam mu daal ci digle moo tax ku ca def bàkkaar képp koo xamante ne dafay dem masalan di aji ji comme ñun ay wolof lan maanaam képp koo xamante ne dafa dem ne day aji ji makka waaye bu fa demee nga xam ne la mu fay def yi lépp loo xamante ne daf ko fay wax wala mu ko fay def te mu nekk loo xam ne lu ñaaw la wala mu nekk ñàkk xorma ak ñàkk teggin na ko leer ni bàkkaar bi nga xamante ne moom la ci amee yamut ak bu nekkoon Dakar wala beneen dëkkan ah. loolu maanaam lu mat a bàyyi xel la mu ne waaye nag bi nga xamante ne moom la wax wax ji maanaam nga xamante ne ñëw na taxaw ci euh, ci Amr ibn Sa'id ne ko waaw yow lii nga xamante ne moom nga war a moom moom moom nga nar maanaam moom mooy yónni armée bi ñu dem xeexi ji ah, ah, dem euh, euh, déloger kii nga xam ne mooy Seydina Abdullah ibnu Zubair ibnu al-Awwam radiyallahu taala anhuma wala ñu rey ko wala yu mel noonu maanaam loolu nga bëgg maa ngi lay yëgal dara maanaam dama lay rek laaye biir ne la yent bi sallallahu alayhi wasallam day lii la ci waxoon mais déglu faqiila ñu ne ko subhaanallah mu ne faqiila ñu ne ko euh, waaw mu ne faqiila ñu ne ko faqiila ñu wax li abi shurayh ñeel sayyidina abu shurayh radiyallahu taala anhu maa qaala ana lan la wax amr am ah, amr ibn sa'id mm-hmm. maanaam nga gis ne euh, moom ci boppam buggul woon sax yegg ci li nga xamante ne moom la mooy restant histoire bi mm-hmm. ngir ne li ko amaloon solo mooy njàngale mi ci boppam mm-hmm. maanaam njàngale mi moo ko amaloon solo maanaam te loolu dañ ci jàngee ne bu fekkente ne dafa am benn événement bu xew wala benn anecdote bu ñuy nettali mu am lu rafet lu ca am mu am lu ñaaw lu ca am bu boobaa yow da nga wax li rafet bu fekkente ne loolu moom mooy lay jariñe te mm-hmm. bu fekkente ne loolu soo ko waxee du dindi njàngale mi maanaam du dindi njàngale mi mm-hmm. bu boobaa nga wax loola kese yem ca waaye tamit bu fekkente ne da ngaa jox am décision ne dangay wax mbir mi ba mu jeex bul ca yokk dara bul ca wàññi itam dara wax ko ni mu amee waaye bul ci indi ay wax loo xamante ne ay explication la maanaam mu ne ko nag ba nga xam xamante ne moom moo tax bañ ko ko laajee mu tont lam ca bëgg a lam ca tontu mu ne xaala nee nee na def ne nee na Amr ibn Sa'id dani ko ana man alamu maa gën a xam min ko ci yow yaa aba Shurayh yaa yow mii di abu Shurayh maanaam subhaanallah lii nga xam ne moom la wax nag moom ay nar la ndax moom kii saxaaba yenent bi la sallallahu alayhi wa sallam boroom xel mu rëy la xattaa ci jaahiliya ba nga xamante ne xeet waa waa seen seen ngi seen waa xeetam wi ñoom dañ ko wóolu woon ci mboolem atte yi ñetteel bi moom mooy moom dafa àndoon ak yenente bi sallallahu alayhi wa ba pare ñu jëlee ci moom xam-xam ñu bari jàngee ci moom muy beneen mbir waaye moom mi nga xam ne mooy Amr ibn Sa'id lan lañ jëlee ci moom moom xattaa benn waxu xam-xam kese bu wér rek am jëlewuñ ko ci moom ah mu bëgg taxaw ne wax saxaaba ba pare kii saxaaba la mu bara bu da bëgg a taxaw ne ko yow man maa la gën a xam maanaam lii moom mooy doxalinu ñi nga xam ne ñoom dañoo beew ñi ñi beew ñëpp nii la ñuy doxale maanaam noonu moom moo tax nga gis ne ah, moom ah, dégg nga li Firawna waxoon a ana xayrun am hadha alladhi am hadha alladhi huwa mahinun wala yakaadu yubin ndax man maa gën wala boog kii nga xamante ne moom mooy ku doye di kii te xawul sax mën a wax te boobu yent yàlla Muusa la doon wax ala nabiyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam sikk nekkul ci ne loolu ñaar ñu xellu ba ci sax ñoo xam ne xelluwuñ mën nañoo bañ a werante ci ne yent yàlla Muusa alayhi salaatu wassalaam munuñ amul luñ ko mën a comparer ak na waaye ñu beew ñëpp noonu la ñuy doxale maanaam nga gis tamit ñoo xamante ne dañuy am mbeewte gu toll ni attan nañoo taxaw di am wax ju ñaaw ju ñu jëmale ci kenn ci saxaaba yeneen